A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin. wa imaamil muttaqiin. Sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadin. wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah. alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci retouru alayhi salaatu wassalaam min xajjati alwadaa di xajjatu lislaam di xajjatu albalaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu agsi tey ci yoonu retour bi tey ñu agsi bi waadin bi maa in qurbal juxfa ala salaasati amyaalin min al juxfa bimaa'in yud'aa xummaa wa qad ishtahara bismi ghadiiri xum tey inshaa allahu taala ci yoonu dëpp bi yoonu ñibbi bi min makkata almukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ila almadinati almunawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu agsi bërëb bi nga xam ne mooy Ghadir Khoum di ab ndox boo xamante ne foofu la la newoon mu nekk bërëb boo xam ne jox qurbal Juhfa Juhfa newoon miiqaatu ahli Sham comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon ci trois miles entre al Juhfa ak Ghadir Khoum fii nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf dafa def xutba bu am solo muy xew-xew bu am solo wa qad rawaahu al imaamu ahmad wa al imaamu daarimi wa kadhalika al imaam abu daawud wa kadhalika al imaam at-tirmidhi wa al imaamu muslim ibnu al hajjaaj al qushayri an-naysaabuuri rahmatullah alayhim wa ibnu maaja wala limaam ibnu maaja wa geyrihim ci xadiis boo xam ne qad rawaahu lana ki nga xamante ne mooy seydina zeyd ibnu arqam radiyallahu taala anhu al imaamu muslim ibn al xajjaaj rahmatullah aleyhi buñ jëlee riwaayam mu ngi ko ënd ci kitaabu fadaa'il as-saxaaba radiyallahu taala anhum wa ardaahum moo demee ci kitaabu fadaa'il as-saxaabati radiyallahu taala anhum ah foofule la ko al imaamu muslim ëndi al imaamu muslim rahmatullah aleyhi mooy li ci tegu allah allah allah oh <laughs> xoolal xadiis bi xadiis bu rëy ngi di ñëw xadiis bu rëy rëy rëy rëy rëy rëy ngi non damay ragal ñu baño ba ci bàyyi xel xadiis bu rëy ngi bu bu doy waar ngi xoolal al imaamu muslim mu ne xaddasanaa xaddasanaa zuhayru bnu xarb mu ne ko ñu nettali mooy zuhayru bnu xarb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al al Baghdadiyu Abu Khaythama an-Nasa'iyu rahmatullah alayhi tuddoon nañ ko jotaa bi weesu mu ne wa Shuja' ibn Makhlad ak Shuja' ibn Makhladin di Shuja' ibn Makhlad al-Fallaas Abul Fadl al-Baghawiyu al-Khurasaniyu rahmatullahi alayhi jami'an ñoom ñaar ci ñaari sëriñam yi la jële xadiis bi an Ibn Ulayya mu jëlee ci al imaam ibn Ulayya al imaam ibn Miqsam al muy Abu Bishr al Asadi gënoon a siiwee ci ibn Ulayya moom nag da ko doon bañ waaw la woon ci ñoom al imaam ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi da doon wax moom comme que sëriñam bii di Ibrahim non Ismaa'il Ismaa'il ibn Ibrahim comme yonent yàlla ismail doomu seydina ibrahim comme noonu ah, ibn miqsam al asadiyu rahmatullah abu bishr ni mu gënoon a siiwe nag mooy ibn ulayya ulayya moo doon yaayam waaw sinon baayam ibrahim la tudd moo looloo taxoon moom bëggul woon gëna ko woon ñu koy ñu koy dàkkantele yaayam waaw parce que bon <laughs> en général kat moom nag <laughs> mais moom moom mii c'est yaayam dafa newoon boroom xam-xam bu rëy quoi waaw ngàndum boroom xam-xam la woon moo tax ñu far di ko dàkkantale xam nga dina am ñoo nit ñoo xam ne seen yaay lañ leen di dekk lañ leen di dàkkantale dëgg la loolu ay affaire affaire culture la waaw kii affaire culture la parce que mooy arab yi nii ñoom bu ñuy askanale hein dañ naan par exemple yonent bi alayhi salaatu salaam Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr ibn Abi Quhaafa Ali ibn Abi Taalib Umar ibn al-Khattaab Usmaan ibn Affaan Muaaz ibn Jabal Aïcha bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala an Zeynab bint Jahsh ainsi de suite ñoom seen seen baay yi lañ leen di askanale mais doon na xew comme euh, euh, Ismaïl ibn Ibrahim mi ñu koy askanale yaayam di ibnu Ulayya ndax yaayam dafa noon boroom xam-xam bu mag mais loolu affaire culture la ñun boo ñëwee ci wolof yi boo ñëwee ci wolof yi ñoom duñu askanale bàyyi man par exemple village bi ma bi nga xam ne dama fa doon dem Bawol mooy ñi ñuy askanale kenn du askanale diw baayam man li ma doon dégg dañ naan ay Mamour comme buñ ne waa ji Mamour la tudd yaayam tudd Xadi ñu ne Maamurum ma comme Xadi Njaay ñu ne Maamur Xadi Njaay bu dee waa ji Aliou la tudd yaayam tudd tudd Anta dañ naan Aliou Anta ñoom noonu lañ doon waaye duñ ko duñ ne par exemple Moussa la baayam tudd ñu naan Aliou Moussa déedéet ñoom noonu la ñuy def ba léegi nii noonu la ñuy def waaw <laughs> waaw mooy loolu affaire culture la mooy ñii lañuy askanale ci yaay parce que. loolu da ngay gis tamit mooy dafa am euh, ci wàllu bon ñiy def ay affaire anthropologique yooyu société yi nga xamante ne ay société patriarcat ak société matriarcat mooy yooyu da ngay gis ne am na wuute société yi nga xam ne côté patriarcat mooy côté baay moo ëpp doole waaw ak yoo xam ne matriarcat la yoo xam ne côté yaay ji day ëpp doole voilà <laughs> voilà mu ngi noonu kon isma kon mu ne wa mu ne kon nan la ko waxati mu ne haddathani al imaamu muslim nettali man ma Zuhayr ibn Harb de Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullah alayhi wa Shuja' ibn Makhlad wax nañ ko sànk jami'an ñoom ñaar ñëwaan ibn Ulayya mu jële ci ibn Ulayya wax nañ la kon mooy Isma'il ibn Ibrahim ibn Ulayya la gënoon a siiwe rahmatullah alayhi qaala mu ne mu ne nag qaala Zuhayr waaw lii may wax nag imaam muslim zuhayr moo ma ko moo moo wax lii waaw zuhayr mu ne xaddathana ismail ibn ibrahim moom moom waxul ibnu ulayya ah kon mooy moom dane ismail ibn ibrahim en fait liñ doon wax imaam ash-shafi'i yi sëriñam bii da doon bañ lool da doon bañ ñu koy dàkkantale yaayam lool moo tax moom nag bon mais sauf que boo ne boo nee Ismaïl ibn Ibrahim ñu bari duñu ko xam alors que boo nee Ibn Ulayya ñëpp xam ko ah loolu moo tax moom da doon léeg-léeg da doon wax naan euh, mooy day wax ne Ibrahim haddathani Ismaïl ibn Ibrahim mooy alladhi mi nga xam ne. yuqaalu lahu ibnu ulayya moom mi nga xam ne moom la nit ñenn ñi naan ibnu ulayya voilà ndax tegg ni mu amoon ak sëriñam boobule waaye ku mel ni ñoom al imaam az-zahabi rahmatullah alayhi ne waaye moom dara newu ci moytu yii moom parce que loolu lañ ko xamee te tamit lu ci ñaaw waaye daal eh, li al imaam doon def loolu amaana mooy li nga xam ne mooy li gën a ànd ak ay teggin inshaa allahu taala kon mu ne qaala mu ne Zuhayr Zuhayr nee na haddathana nettali nañu Ismaa'il ibn Ibrahim Ismaa'il ibn Ibrahim qaala mu ne haddathani nettali nañu Abu Hayyan mu ne nettali nañu Abu Hayyan di Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan Abu Hayyan at-Taymi al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani nettali nañu Yazid ibn Hayyan mu ne Abu Hayyan mu ne ki ñu nettali mooy Yazid ibn Hayyan at-Taymi al-Kufi moom itam Abu Hayyan rahmatullahi alayhi muy Yazid ibn Hayyan qaala mu ne intalaqtu Yazid ibn Hayyan nee na man maa dem wa Husayn ibn Sabra Husayn ibn Sabra ak Husayn ibn Sabra Husayn ibn Sabra moom mii waa kutubu sitta kenn defu moom mooy bokkul ci góor moom doo ko fekk ci xadiis yi mooy bokkul ci seen càllale yi nga ne ma mais mu ngi nii tuddul lii dañ koo tudd ci nettali waaye du moom moo netta mooy bokkul ci ñenaan xaddasanaa wala diw jëli naa ci diw déedéet diw mooy nettali ah mooy Yazid ibn Hayyan mooy nettali ne dafa àndoona nag Husayn nu Sabra sinon moom bokkul ci rijaalu kutubu sitta mooy moom bokkul ci rijaalu saxi euh, kutubu sitta kutubu sitta waxoon nañ la ko jotaay bi weesoo la bi ko jiitu muy saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim sunanu imaam Abu Daawud an-Nasaa'i non ak Tirmidhi an-Nasaa'i Ibn Maaja rahmatullah téere yooyu moom bokkul ci góor ñi mooy doo ko fekkee ci càllale yi loolu moo tax moom yow ka moom sinon mais nag al imaam eh, daal dina koy tarjamaal mooy wax na ci ay mbiram ci ta at taarix al kabir mu ne Sabra sami'a Umara qawla mu moom dégg na Seydina waxu Seydina Umar radi mooy dégg na ci Seydina Umar ibnul Xattaabi radiyallahu ta'ala anhu mooy al moom nii jële moom kon nga xam kon moom taabi'i bu mag la hmm? taabi'i mooy taalibi saxaaba la bu mag ndax jële na al xalifa ar rashid seydina umar ibnu al adawi rahmatullahi alayhi wa radiya wa radiya anhu eh? eh, mu ne rawaa anhu Ibrahim at-Taymi al imaam mu ne te al Ibrahim at-Taymi rahmatullah ci Husayn ibn Sabrami kon mu ne man intalaqtu kon Yazid ibn Hayyan mooy nettali mu ne kon damaa dem ànd ak Husayn ibn Sabra ak keneen kum tudd mu ne wa Umar ibn Muslim kon ñett lañu woon moo Husayn ibn Sabra Umar ibn Muslim Umar ibn Muslim tamit c'est bokkul ci kutubu sitta bokkul ci góor ñi waaw imaamul Buxaari it moo ko tarjamaal moo wax ci mbiram ci alta at taarix ah, mu ne moom mii Umar ibn Muslim ibn Salim huwa Umar ibn Abi Farwa Abu Hafs al-Juhaniyu al-Kufiyu sami'a abaahu marasil ah mu ne dégg na ki nga xam ne mooy mu ne moom mooy Umar di doomi Muslim imaamul Buxaari mooy wax ci at taarix mu ne kii mooy Umar ibnu muslim di muslim di doomi saalim mu ne moom mooy nag umar ibn abi farwa ah abu hafs la moo doon dàkkantalam aljuhani yu bokkoon ci waa juhayn al kuufi yu kojoo woon fu bilaadu fële ca dëkk bañ naan kuufa mu ne sami'a abaahu jëli ci baayam di muslim ibn saalim marasil yoo xam ne ay mooy duñu dañuy sute saxaaba ba kon nag bon ginnaaw biñ paree nag ci góor ñii nii ana mbir mi lë ana lan la wax moom mooy ànd nañu fan lañ ànd ñoom ñetti ñii fan lañ ànd mooy kon Yazid ibn Hayyan moo ne man dama dem ànd ak Husayn ibn Sabra ak Umar ibn Muslim fan lañ jëm ila Zayd ibn Arqam dem ci Seydina Zayd ibn Arqam gisoon nañ tarjamaam nga ne ma <laughs> bu ko fi laaj de ma ne laaj <laughs> waaye yàlla se kan mooy Seydina Zayd ibn Arqam c'est problème nga nar a créer fii de non je crée aucun problème ici ab laaj kese la <laughs> te gisoon nañu ko mooy Zayd ibn Arqam nga naan man problème alors première question mooy moom est-ce que Médine ci borom mooy ci saxaaba yi nga xam ni Médine lañu dëkk wala Makka la waaw est-ce que huwa min al muhajirin am min al ansaar loolu mooy sama première laaj bu ma lay laaj ci mbiru Seydina Zayd ibn Arqam aywa que les réponses nañ gaaw ak si may xool mu ne Arqam mu ne Arqam ça me dit quelque chose ça Arqam Arqam ibn Abil Arqam man la eh, non non non bokkuñu Zayd ibn Arqam nga naan al Arqam ibn Abil Arqam bokkuñu léegi yow sax kan mooy al Arqam wala non bu ma la bu ma la gën a waaye du yàqu tudd al Arqam ibn Abil Arqam moom wax ma dara lu ndaw loo fàttale ko ak fan la bokkoon moom. Médinois la woon wala Mekwa la mooy est que Médina la kojoo woon wala Makka mi kaana minal muhaajiriin am minal ansaar mais kooku la këram yonent bi aleyhi salaatu salaam ba ko waa Quraysh di sonal këram la doon la doon dem di jàngal gars yi ma ne la très bien alhamdulillah très bien là c'est bien là al arqam bil arqam ah voilà mooy taaya Quraysh di xoqatal jullit ñi ci début révélation bi ba ñuy yonent ma lay saasam door a woote mu nekkoon ab jeune bu ndaw bokkoon ci waa Banu Maxzum ñi gënoon a tar noonoon ci yonent ma lay saasam ci ñoom la bokkoon fa la yonent ma lay saasam doon dajeeg saxaaba yi radiyallahu anhum di leen alimenté waaw voilà al arqam ibnu abil arqam très bien la là là là je suis je suis je suis je suis je suis bien mais léegi kooku kon xam nga ne kon bu kii nag Zayd la Zayd ibn Arqam moo doon moom fan la bokkoon ñuneam no pour bañ laa yàggal nag naa la wax dëgg rek wax dëgg moom fàtte naa bu ko wax non oui waa Medina la kaana min al ha Zayd ibn Arqam ibn Zayd ibn Qays ibn Nu'man ha alxasraji ci waa ci waa Médina la bokkoon hein oh. oh tout tànk la woon boo fàttale ko moom mii la naafiq bi euh, moo la woon yonent bi alayhi salaatu salaam suuratul munaafiqun ba muy wàcc <laughs> moo déggoon euh, Abdallah ibn Ubay ibn Salul doon wax waxu kàccooram ja hein mu ne ko wallahi dinaa la boole yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon wax la in la in la in rajaanaa ila al madinati la yuxrijanna al a'azzu minha al adall ah waat nañ ci yàlla laa wax bu ñu delloo fi nga xam ne mooy madina al munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam la yuxrijanna al a'azzu minha al adall waaw loolu la naafiq yi doon wax moom mu dégg ko ñëw wax ko yonent bi alei saatu salaam waa ji waat ne du dëgg ba gone yi ba bon waalam saar yi comme que daa bariwu kilifa la woon ñu ne bon xam naa gone ji Zayd ibn Arqam moo déggul bu baax quoi hein rek alquran wàcc dëggal ne ida jaaka almunaafiquuna qaalu nashhadu a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahi arrahmani irrahimi ida jaaka almunafiqun ida jaaka almunafiquna qaaluu nashhadu innaka la rasulullah wallah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munaafiqiina lakaadibuun ittaxaduu aymaanahum junnatan fasaddu an sabiilillah ba ana mbir yi jeex ah na humul la ca biir mu ne humul ladina yaquluuna la in raja'na ila almadinati la yuxrijanna al a'azzu minha al adal walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinna almunafiqina la yafqahuun ah bañ koy wax muy waat Abdallah ibn Ubay ne waat na ci yàlla du dëgg gone gi waxul dëgg waxuma ko <laughs> suñu boroom ne ittaxazu aymaanahum junnatan fasaddu an sabilillah ah nahum saa ma kaanu ya'malun gis nga ñii dañoo jàppe ñoom naafiq yi moo tax luñ leen wax in dëñu wat ittaxazu dañoo jàppe aymaanahum seen ngiñ yi junnatan def ko bouclier junnatan def ko protection boo xam ne moom moom seen bu bu bu ñu naree wax lu dul dëgg ñu nar leen a feeñal nan lañuy def dañuy ubbi néegu ngiñ daldi cay dugg ngir protéger wu ci dëgg gi nar a feeñ <laughs> waaw mu ne taxoo soo jàppe nañu ay maanahum seen ngiñ yeeg seen wàcc yi junnatan bouclier waaw fa saddu an mbir mi nag daldi leen wasaddu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ba pare ñuy dox diggante an ci yoonu yàlla Zayd ibn Arqam boobu la woon moom la woon mooy gone goo ko waxoon loolu moom la kooku mooy Zayd ibn Arqam ha kon mbir mi nag bon ci cee Zayd ibn Arqam ibn Qays ibn Nu'man al-Khazrajiyu al-Ansariyu al-Khazrajiyu waaw nee na nag kon ci ñoom ñii lañ demoon ci Seyna Zayd la ñoom ñii ñëwoon hmm? léegi biñ ñëwee ana lañ la wax mu ne fa lamma naa ilayhi qaala lahu Husayn biñ ñëwee ba toog ci agsi ci moom waaw Husayn ne ko mooy Xuseyn ibn Sabra ne ko laqad laqiita yaa Zayd xayran kasiira Allah wallahi laqad laqiya radiyallahu anhu xayran kasiiran kasiiran kasiira Allah Xuseyn ne ko ah laqad laqiita yaa Zayd xayran kasiira lu tax ra'ayta rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa sami'ta hadiithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallayta xalfahu ha laqad laqiita yaa zaydu mu répété waat ko laqad laqiita yaa zaydu xayran kathiiran haddithnaa yaa zaydu maa sami'ta min rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam allah allah maa ajmala maa ajmala xoolal dañu wax buñ buñ buñ tëranee ci leneen déglu lim wax allahu akbar lii day day day day app lii day gën a mooy day dem ci sensu luñ doon wax ci saxaaba yi ñooy ñam ak fi ñu toll bokkuñoo keneen ku dul ñoom Husayn ibn Sabra ne biñ agsee ci Seydina Zayd ibn Arqam fekk taay nag mag la woon di nga gis ci biir mu koy wax waaw Husayn nu Sabra jël par parole ñeneen ñaar ñim àndal toog di ko déglu mu ne laqad dëgg dëgg laqiita yaa Zaydu xayran yow Zayd de ibn Arqam wallahi daje nga ak yiw gu rëy rëy rëy rëy c'est que kenn masula dajeek li mu dajeel moom lu ëpp li mu dajeel parce que kii mu daj ki mu dajeel kenn masu la dajeeg lu gën a màgg ki mu dajeel moom Seydina Zayd ak ki nga xam ne moom la ne woon compagnon am muy yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko laqad laqiita daje nga Allahu akbar yaa Zaydu yow Zaydu xayran yiw kasiiran ju baree baree bare mel ni dañ na ko mel ni Xuseyn dañ na ko mais lu tax nga wax lool mu ne ko ra'ayta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ndax yow gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allah lii moo doon gëneel ci salafiyan ah. nekkuloon nit moo ëpp alal nañ ko topp de mooy doomu diw kese lañ ko topp déedéet mooy dañ doon wàcc nit ñi seen wàccuwaay te xamoon nañ ne kenn ginu la féete kaw ki nga xam ne moo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko te dee ci ngëm gi allahu akbar mu ne ko kon yow laqad laqiita yaa zaydu xayran kasiira wallahi yaa zaydu yow daje nga ak yiw gu rëy rëy rëy ra'ayta rasulallah yiw gaa ngoog yiw gi may wax lii la mooy yow gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemoo ci gis ko wa sami'ta xadiisa dégg nga waxtaanam dégg nga xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam yow yemoo ci gis ko mais danga koo dégg Allah wallahi nit masula dégg lu gën a neex waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye masula gis lu gën a rafet li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam huwa al mustafa sallallahu alayhi wa sallam sallu ala rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam Allah Allah non seulement gis nga ko laqad ra'ayta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa sami'ta xadiisa waaye wa ghazawta ma te xare nga ànd ak moom allah allah allah ma lii lii lu ko lu ko ëpp lii lii ko am lii dangaa sot moo tax moo tax saxaaba yi dara masula rëy seen bët waaw te loolu du ñoom kese de gis nga ku am yonent mi alayhi salaatu salaam ñun ñi am yonent mi alayhi salaatu salaam buñ xamee li ñu am wallahi amul lenn leneen lu dul moom sax da ngay nga sax sa bët di ci tegu ruus nga sa bët di ci tegu parce sa bët amoo kenn koo ko diir koo ko teg ku dul yonent mi alayhi salaatu salaam keneen ku mu man di doon du mat ci yow manula man waaw loolu mooy ñi xam dëgg dëgg dëgg dëgg te bu ñu ñëwee di topp toppuñ ko parce que mooy diw dañ koy topp parce que kooku topp gu mu topp yonent mi alayhi salaatu salaam moo tax ñu koy topp Allah Allah Allah Allah wa ghazawta ma'a gis nga ko dégg nga waxtaanam xare nga ak moom xoolal beneen bi mu ci teg quatrième wa sallayta xalfa Allah nga julli ci gannaawam yow yonent ma lay sasam jiite na la waaye Zaydu kon ma ne laqad laqiita ya Zaydu moo tax mu répété waat ko bi mu waxee julli nga ci ginnaawam mu répété waat kon naka laqad laqiita ya Zaydu xayran kasiira ma ne ya Zaydu maa wax maa ñu waxaat waaye waaye ya Zaydu ñeenaa la lii ma waxu ñeewele la waaw wallahi ñi ñoo jarañee waaw yow de dajale nga daje nga xayran yiiw kasiiran ju rëy rëy rëy rëy rëy rëy waaw comme loolu la waay waay yaa Zayd xaddisnaa yaa Zayd maa sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aay waay kon Zayd dañ lay ñaan aay waay Zayd ñu ngi lay ñaan kon ibnu Arqam ñu ngi lay ñaan nga nettali ñu toxalal ñu loo xam ne yow yaa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire loolu lañ bëgg waaw xoolal salaf si ni ñu xëre woon ci dajeeg nit ku baax dajeeg saxaaba yi parce que mbooloo lañ lañ def ñëw comme niñ gisa woon xadiis Seydina Muhammadul Baqir bi bi ñu defee nee na délégation lañ def ñëw ci Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu fa la ko laaje mu nettali ko aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii mooy salaf yi loolu c'est c'est des récurrents nekk loolu lu raar loolu lañ dëkke woon waaw doonuñu woon jóg ci buntu boroom xam-xam yi waaw lam yazaalu yaqra'una abwaab al-ulama li axdi anhum al-ilm al-xaalis al-ilm alladhi allamahum bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doonu ñoon jóg ci buntu boroom xam-xam yi waaw Allah imaamu Maalik taxaw na buntu imaamu Zuhri di fa xaar xam-xam lu yàgg gisoon nañ Mawlaana Ibnu Abbaas keroog bi ñuy gis tarjamaam radiyallahu anhu hmm? buntu kër Zayd ibn Thabit fa la nekk ngelaw yi di ko fa fekk poussière yi yépp parce que dafa fatu bu ko neexoon yónnee ne nee leen ko man maa ko soxla waaye mu ne man mu tëdd ci bunt bi di xaar ba mu génn galawule poussière yi yépp fekk ko waaw Seydina Zayd bu masoon a génn ko mais yab na yab na ammi rasulillah yow doomu bàyyite ko yonente mi alei satu salaam lan moo tere woon nga wooluma ma ñëw waxatuma la ngay ñëw sama buntu kër fekk ma kii nga ñëw tëdd ci bindu bi ngalaw yi di la def lii mu ne ko déedéet parce que ñun nii lañ ñu digal ñuy doxaleek suñu boroom xam-xam yi Seydina Zayd ibn Thabit fóon loxo bi ni ñun wala bopp bi ni ñun itam nii lañ ñu digal doxale ak ahlu bayti rasulillah waa kër njabootu yonent bi allah allah yaa ngi gis al ilmu rahimun bayna ahlihi xam-xam cordon ombilical la entre ñi ko moom day mel ni ñoo bokk biir bu ñu juddoo comme ak taw am dañu mel ni ay seex ñi ko moom ñoom ñépp ay ay ay mbokk lañu waaye du ñu ko jël di ko fëggante di ci góondiwante ah di ci jaay ne duma moroomu ñi ci des déedéet waaw kon gis nga de salaf yi nii lañ meloon te lii it dañ ciy jànge ne naa Zayd neewul yonent ma lay saab saab waxoon na ku la tagg nanga ko sot xëpp suuf loolu waxoon nañ masala yooyu ah ñaata yoon la yonent ma lay saab saab wax waxu tagg ci kanamu ab saxaaba ah ñaata yoon la mbégte waxal yow kii naa mo kii nu mu tuddati Abu Musa al-Ash'ari ba mu demee ca teenu Aris mu ne ko mu mu mu ne tey mooy nekk son chambellan son valet mooy taxaw ci bunt bi ka ñëw yëngal bunt bi mu ne ko kan la mu ne ko man la Abu Bakr mu ne ko ala rislika yaa Abu Bakr taxawal ba ma ñëw dem laa yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko Abu Bakr de moo yëglu mu ne ko entré ko wa bashirhu bil janna wa bashirhu bil janna te nga bégal ko aljana seydna Othman seydna Omar seydna Othman ñoom ñépp ñu ñëw mu wax leen la même chose hein hein te yo bari nañu gis seydna Jaafar ñëw na mu daal di jóg waaw ne man man man laa adri bi ayyihima ana afrah bi fathi Xaybar am bi qudumi Jaafar loolu tàng ci kanam hein ainsi de suite mooy ne loolu dañ ciy gis ne kon mooy dafa am da am kaa yuñ koy teree waaw bu dee kiñ koy def da ci loroo ki koy def di ci woroo ki ki koy def di ki def di ci loroo kiñ koy def di ci woroo bu boobaa kay du baax xam nga lii moom tàng bu rëy la mais Seydina Zayd waxul ne hé hé hé arrêtez yéen arrêtez arrêtez voilà kon fiihi tafsiil ci masala boob te yàgg nañ koo gis walillahi alhamdu wal minna kon de lii la lii lañu wax lool la Xuseyn daal di wax ibn Sabra lool la wax Seydina Zayd ibn Arqam introduire ko mbir mi ngir tamit gin koo soññ ngir gën a bëgg ngir mu man leen a gën a mën a nettali as lëf ci li nga xam ne moom la dégge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Zayd léegi lan la wax mu ne mu ne mu ne na axi bi bi Xuseyn waxee lool mu ne yabna axi yabna axi yow sama doomu mbokk mooy ngir ñeewantal ak moom sinon mooy Xuseyn ibn Sabra gis nañ ko léegi mook Zayd na Arqam mooy du dañoo bokk ay ci wàllu deret waaye mooy loolu façon wax la ay sama doomu mbokk ngir ñeewantal mun a yab na axi wallahi laqad laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi wa nasiitu ba'd alladhi kuntu a'i fama haddathtukum faqbalu wa la falaa tukallifuunii moom itam mu introduit rek seydina Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu mu ne yabna axi yow sama doomu mbokk muy Xuseyn ibn Sabra mi wax ci turu ñi nga àndal wallahi maa ngi wat ci yàlla ne laqad kabirat sinni waaw mooy nag ah samay at avancé na lool mooy nekk naa mage naa lool léegi waaw dootuma gone te mage naa lool waaw sama fan gudd na allah wa qaduma ahdi waaw te jamono jama daje woon ak yonent bi alayhi yàgg na mooy jamono jii ngeen may laaj ak jamono jama dund ak yonent bi alayhi yàgg na waaw wa nasiitu ba'd alladhi te man Zayd ibn Arqam dama mage lool na doon jàppe ba ma nekkee gone ak lagnu ak ba ma nekkee ndaw loolu manatuma loolu wana siitu te fàtte na ba'd alladhi kuntu a'i fàtte naa leen loo xama yenn yoo xam ne man takkoon naa ko xamoon naa ko peegoon naa ko fàtte naa leen am na yu ma ci fàtte min rasulillah ci li nga xam ne li ma jële woon ci yonent mi aleyhi salaatu salaam am na loo xam ne fàtte naa ko ci parce que damaa mage léegi mu ne leen nag lool mooy ngir gis gis nga humble mooy tamit mëmbastal leen ngir wax leen ne bu leen yaag bu ma ko déggee it du man li ma dégg yépp laa leen mën a nettali parce lu bari fàtte naa ko allah waaw al amaanatul ilmiya lii mooy kóllëre gi bul ñëw di jaay nit ñi ne man fii mu ne malaaka laa fii mu ne man fii mu ne fu ngeen laaj xam-xam ma dog déet waxal ne man lii laa xam fa qul li man yadda'i al-ilmi xam ne mooy wootewu wala boog waqul li man yadda'i bil ilmi ma'rifatan kii wootewu ci xam-xam naan maarifa la ci am moom moom il wax yow il est calé xamal ko ne ko hé arrête li ngay wax laa wax arafta li fi nekk mooy arafta xam nga shay'an ab ni lu tuuti waxaabat nëbbu na naka an ka la ashyaawu ay mbir yu bari mooy yow li nga xam bu ñu ko naroon na mënuñu ko sax li nga xamul li nga xam du toq sax ci géeju li nga réere voilà allah sayyidina Zayd mu ne man nag rien que li ma jàppoon ci yonent mi alayhi salaam rek am na lu bari fàtte naa ko ci waaw parce que dama mage kon nag fama xaddastukum balu lu ma leen nettali nag kon tey ci yonent bi aleyhi salaatu salaam nangu leen xam leen de lool moom lu bokkul ci li ma fàtte li ma téye dëgër la fàttewu ma ko wa maala fala tukallifuni lépp nag loo xam ne nag nettaliwu ma leen ko bu leen ma ci jéema bu leen ma ci euh, laaj ngir ma nettali leen mooy doyloo leen comme kalaa ngeen ma mooy question ouverte la li nga dégg ci ma lay saar-saar rek lañ bëgg nga wax mais mu ne leen ma nag du lépp laa fa teewlu de fàtte naa ci am na lu ma ñu fàtte te damaa mage léegi nag kon lu ma leen nettali jël leen lool lu ma leen nettaliwul nag mooy bu leen ma ci charge bu leen ma ko yen di ma ci laaj naan ma lii nag xew-xewu sàngam nag dooñu ci nettali lool bu leen ma ko bu leen ma ko bu leen ma ko yen waaw waaw lii mooy gis nga aadaabul ilmi aadaabul aalimi wal muallim ah aadaabul wal mutaallim aadaabul aalim kiy jàngale wal mutaallim ak kiy jàng gis nga ñee ni ñu laaje teggini mais gis nga sëriñ bi it gëmloowu leen ne fii mu ne man rek ka fi ne man rek ka xam waaw kon lii mooy li nga xamante ne moom la sayyiduna Zayd ibn Arqam nii nag la commencé ngir nettali ñu li nga xam ne xew-xew bu xew bi yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi jógee makkatal munawwara fi xajjatil wadaa min xajjatil wadaa di jib ñibbi Medina mu ñuy nettali xew-xew boobu Seydina Zayd ibn Arqam ana lan la wax loolee la ñuy gis inchaa allahu taala ginnaaw bi mu defee introduction bii ana lan la net